alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu tekki ñaari xadis yoo xam ne gisoon nañ ne dañ leen di gis daal di tëg après bu ko defee jotaay yii di ñëw mooy xadis yi ñu gisul kese la ñuy gis muy ñeenti xadis yi ci des inshaa allah kon alimamu alhafidu an-Nawawi xadis mille soixante-seize mu ne wa anhu radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqaatila annaasa hattaa yashhaduu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah wa yuqiimu as-salaata wa yu'tu az-zakaata فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق عليه kon xadis bi moom la indi mu ne wa anhu ba léegi di jële ci Ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne nee na mu ne qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam umirtu dees ma digal an uqaatila an-naasa ma xare nit ñi hatta yashhadu ba ni ñuy seede ne an laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla wa anna muhammadan te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam rasulullahi dawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam wa yuqimu as-salaa waaye dañ maa digal nit ñi ma xare ñoom ba la ñuy taxawal nangu taxawal julli lëkkaale yi ma buntu baa ngi am solo ginnaaw shahaada yi comme niñ la waxoon moo ci tës rëkk waaw waaw yeneen sa salaam bu julli quand même wattu ko bu dul woon ne lu war la moom nekkul woon di ci xare di ci faat di faat ay bakkan ngir loolu wa yuqimu salaa wa yuutu zakat ñu joxe zakat fa ida faalu dalika buñ defee nii nag asamu min nii ñoŋal nañ ci man dimaahum seen deret yi wa amwaalahum ak seen alal yi amatuma lu ma ci laal illaa bi haqqil islam mooy lam wax fa xallu sabilahum fale <coughs> wa in taabu wa aqaamu salaa wa aatu zakaa fa xallu sabiilahum dañ ko ci laay bi bu dee tuub nañ nangoo joxe nangoo taxawal julli tuub gi mooy lan mooy dugg mooy sahaada yi waaw ah, sahaadatu an laa ilaaha illallaah yi <laughs> ci ngay tuube ci ngay duggee ci lislaam wa aqaamu salaa ñu nangoo taxawal julli wa aatawu zakaa joxe zakaa fa xallu sabiilahum bàyyi leen seen yoon seen deret bu ko leen ko laala seen alal naki noonu moo tax yeneen saa saa wax lii fa idaa faalu daalika bu ñu defee shahaada yi taxawal julli nangoo joxe zakat ñooñooy jullit lañu fa ida fa'alu zalika buñ defee lool asamu minni ñoŋal nañ ma ñoŋal nañ ci man dimaahum seen deret yi dootuma ko laal di ko jéema tuur wa amwaalahum ak seen alal yi illa bi haqqil islam du loo xam ne aqul islam la waaw bu dee na ngaa rey nit en tant que julli nag kenn du ne preuve yëpp leer ah deretam daa ñoŋ di déedéet deretam ginu foor deretu ki mu rey waaw bu dee daa nekk koo xam ne dafa marié wu ba pare sange wu ba pare daal di njaaloo boobu tamit ñu teg ko ay pen bam xa bam bam bam xaañ koy xeer ba mu faatu waaw loolu mooy àqul islam yu mel noonu wa xisaabuhum léegi nag buñ ñëwee ca yàlla est ce loolu borom bi laajuñu ko waaw <laughs> allahu yatawalla sarair borom bi moom mooy eh, gérer mooy res li nga xam ne mooy mbuuti alhamdulillah li nëbbu ñun nag li ñu comme le Seydina Ibn Omar ay ah, Seydina Omar doon wax ñun moom radiyallahu anhu li ñu àttewoon mooy li feeñ kanta moom li nëbbu loolu yàllaa koy gérer ñun du suñu mbir voilà moo tax mu ne képp koo xam ne seedina yi nekk ci yi loolu ngeen koy jàppal mooy lan mooy àddina bi nii bu dee réewum jullit la lépp avantage bu jullit ñi am dañ koy am kenn du fi nekk di leen soupçonné bon gaa yi man wóolu leen dara man yahud boo xam ne nii lu dugg na ci lislaam nii ce ça man gars yi wóoluwuma leen quoi yépp lu tax wóoluwu ko man ngaa bañ a wóolu mbokkam yi moom dugg na ci l'islam après dangaa man di soog sonañu yow yaay kan yow <laughs> kazalika kuntum min qablu maanaam du njëkk noonu nga ne woon du yéeféer nga woon surtout ñu mu doon waxal temps yi jamono yeneen saa saa nga xam ne gars yi dañ doon tuub <laughs> waaw waaw waaw kon nag affaire yi faut pas wa xisaabuhum daal ñoom daal bu ñu seedeel yi ñu jàppale ne jullit di ma leen may ci doomu jullit ñi la ñuy takk waaw ci lañ leen di bu ñu bu ñu feebaree jullit ñu booloo jàppale leen waaw di di dem seeni di lekk seenum rendi ñoom ñuy lekk seen rendi di def yooyu yëpp avantage bu jullit ñi am dañ koy am waaw léegi nag bu dee loolu moom dë ci ñoom yoolu suñu yoon newu ci wa xisaabuhum waaw <laughs> da fàttali Seydina Ibn Umar benn waay dana ko Imaam Maalik mu ngi koy tudd ci Muwatta <laughs> benn julli bu mu julli ba pare xool naa am ku doon naafile la non am ku doon war a julli farata léegi wala mu ko doon julli waat am am na daal benn mbooloo bu kii woon da koo julli ba pare doon julli waat léegi waa ji ko mais ban moo ci farata ak loolu mu ne ko sa yoon na wuti yàllaay xool lu ko neex <laughs> mu def bii farata rek bii daafil <laughs> waaw <laughs> wa xisaabuhum kon seenu atte a nekk alallahi ci yàlla <laughs> taala ci mi nga xam ne moo kawe te yëgul mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi <laughs> moom laa doon sànq vraiment ay lay tontu yu am solo waaw ko defee yéen ñenn ñi moom loolu dina leen yar quoi waajam waaja waaja doon wax <laughs> naan <laughs> ñu doon ko wax ne moom saa ay fase na jabaram lu bari waaw mu naan ko bul fekk mu naan ko yow <laughs> waa ji daal dëkk fu mu meree jabar ji rek de fase naa la ko ba pare jàpp ne lool du fas laaj im doomar suy nam doomar ne ko yow kooku ba mu la xaraamee ca ca yow yow bu yàgg la ca ñetteel bu naan ko déet waaye bàyyi li ngay def maa ma kan moo def man maa def wala yow yaa def ngeral léegi ma yow oui yow yaa def ngeral <laughs> man maa def wala ko def wala yow la yaay fo yéenay fooy diine yàlla yi ñal li fa la ngeen jàpp di ko fooy noonu <laughs> radiyallahu anhu Seydina Abdallah ibn Umar <laughs> radiyallahu anhu kon hadis bi nag romboon na hadis trois cent quatre-vingt-dix gisoon nañ ko ci chapitre quarante-neuf baabu ijra'i ahkami nnaasi ala az-zahir wa sara'iruhum ila allahi taala voilà mooy suñu yoon newu ci yéen moom lañ ko gisoon moo doon premier hadis te aaya bi mu bi moom la di woon fële fa in taabu wa aqamu as-salata wa atu zakata fa xallu sabilahum après mu teg ci hadis ibnu bi foofu waxoon nañ la ne <coughs> war nañu laatu mille treize mu ngi nii walilah alhamdulilah mi na waaye dina ñëwaat mille deux cent neuf war na ñëwaat mille deux cent neuf mooy dernière bu muy ñëwaat kon lëkkaale ma bunt bi wax nañ la ko sànq mooy ginnaaw shahada yi yonent bi saa saa ngir wane wattu gu ñu war a wattu juróomi julli yi mu ne tamit digal nañ ma xarit nit ñi waaw yàlla du yónnil yonent ba pare digal ko muy takk ay xare di xeex ngir taxawal mbir moo xam ne amul solo quoi wala iyaazu billah walla iyaadu billaah non waxuma loolu mooy moom ñi mu àndal ñu leen ciy faat moom ci boppam mu ci am ay blessure euh, dund euh, attenté ci nit ñi man ko cee faat ci loo xamante ni nii ndekete loolu amul solo quoi walla iyaadu billaah kon nag al muhaafada ala salawaat waaw ginnaaw shahada yi moom la ci teg wa yuqimu salah kon mu ngi noon al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala léegi mu indi dernier boo xam ne moom gisoon nañ ko 1077 mu ne wa an Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu annahu qala ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-yaman fa qala innaka taati qawman min ahli alkitab fad'uhum ila shahaadati an laa ilaha illa allah wa anni rasulu allah fa inhum ataa'uu lidaalika fa'alimhum anna allaha ta'aala iftarada alayhim xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla fa in hum ataa'uu lidaalika fa'alimhum anna allaha ta'aala iftarada alayhim sadaqatan tu'xadu min aghniyaa'ihim tu'xadu min aghniyaa'ihim faturaddu alaa fuqaraa'ihim fa in hum ataa'uu lidaalika fa iyyaaka wa karaa'ima amwaalihim wattaqi da'wata al-mazluum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijab muttafaqun alayhi kon xadis bi moom la ci al imam teg mu doon xadis bu rëy tamit mu ne waan Muaadin mene mu ngi jële Seydina Muaaz eh, radiyallahu anhu qaala nee na ba'athani daf maa yebal rasulallah ila al-yaman dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam daf maa yónni yaman mooy bu siiw boobee yónni woon Muaz mu dem yaman Seydina Muaz radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne damaa yónni yaman fa qaala mu ne innaka dëgg-dëgg yow Muaz taati da ngay dikkal qawman ay nit min ahlil kitaabi bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a joxoon ay téere fad'uhum na nga nekk koo xam ne boo demee liggéey ngay def nanga leen woo ilaa shahaadati ci seede an laa ilaha ka amul benn buur boo xamante ne ni moom lañu ñu war a jaamu de ci dëgg te nak toog jaamu nekk loo xam ne lor la illa allahu ku dul boroom bi tabaraka wa taala wa anni taman nii la yónni rasulullahi maay ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam fa inhum ata'u laka li dalik bu dee ne topp nañ la nangu nañ laa toppal lii nangul la lii gëmal la lii fa alimhum bu boobaa na ngeen leen xamal anna allah kana borom bi tabaraka wa taala iftarada faratal na alayhim ci seen kaw de loo xam ne par force la du choix de deg na ko ci seen kaw xamsa xamsa salawaatin juróomi julli fii kulli yawmin wa layla ci guddi gu nekk ak bëccëg guddi gu nekk mooy vingt-quatre heures wu ne juróomi julli fa in hum ata'u li daalika bu dee ne ñoom topp nañ la ci loolee fa alimuhum na nga leen xamal beneen mbir kene anna kene borom bi tabaraka wa taala iftarada farat hal na alayhim ci seen kaw ba léegi sadaqatan ab zakat boo xam ne too xasuris na ko jël min aghniyaihim ci seen way woomal ya fa turaddu bu ko defee ñu daal di koy delloo ala fuqaraihim ca yooy ña nga xam ne ñoo nekk ci seen biir fa in hum ata'u li daalika bu dee ne ñoom nangu nañ laa topp ci loolee fa iyyaka maa ngi lay moytandikuloo yow mon administrateur moo mon gouverneur mon juge là-bas na nga moytu nag wa karaima amwalihim la nga xam ne moo gën a tedd nag ca seen alal ya ndax boo nee inspecteur des impôts ak ñi nga xam ne ñoo jël alal yi ñi nga xam ne saa yi ñi nga xam ne ñooy nekk ci marché yi di saytu li nga xam ne mooy est-ce que fay nañu wa ñu leen war a fay eh, eh, xaw ma patente xaw ma lan façon yu mel noonu an ñi nga xam ne daal ñooy encaisser ñooñu en général boo ragalul yàlla yow da ngay tooñ da yomb de ndax gars yi dañ lay ragal sax di la moytu yow nag boo ñëwee di def lu la neex na nga xam ne borom bi nga ko seqal fa iyyaaka kon maa ngi lay dénk maa ngi lay dénk di la moytandikuloo wa karahim amwalihim li nga xamante ne nii mooy li gën tedd <coughs> waaw ah <laughs> ci seen seen seen kenn mbir yi nga ne ñoom ngay jël ci seen alal yi wattaqita na nga mooy ko nag daawatal mazlum ndax boo ko defee tooñ nga waaji te moo boobaa moom nit boo ko tooñee rawatina ci wàllu alalam ndax innal insaana ndax nit kat daa nekk wa innahu li hubbil xayri la shadiid daa nekk koo xamante ne nii bëgg li nga xam ne mooy alal dajee sa xër lool moo tax képp ku ko jëlal alalam moom jaral na laa xol bee yeex fii mu ne day ñaan yàlla te kat comme que danga koo tooñ kon nag wattaqi nag kan nga moytu da'watal mazlumi tooñ ak ki nga xamante ni moom mooy ñaan yàlla koo xam ne dañ ko tooñ mooy ñaan gu bon gum lay lancer misil fa innahu dëgg dëgg nag na nga xam ne ñaanam googee laysa du nekk de bayna dëgg-dëgg waaw fa innahu mooy dam damiru sha'n fa innahu naleer li am mooy laysa nekkul baynaha diggante ñaan nga wa bayna allahi ak boroom bi nga xam ne mooy nangu ñaan xijaabun amul benn kiiraay mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamul buxaari waaye na ko noonu al imaamu muslim abul xusayn rahmatullahi alayhima bokk nañu ko solo xadiis bi walillahi alhamdu wal minna moom ñëwoon na hadith deux cent huit muy chapitre vingt-six baabu tahrimi zulmi wal amri bi raddil mazalim waaw foofu ah, ah indi woon nañ ko fa waaw <laughs> indi woon na ko allahu akbar indi na ko fa te foofu yaataloon nañ ko xadis bu rëy rëy rëy la te waxoon nañ la xadis boobu waroon nañ dina ñëwaat xadis mille deux cent huit ci téere bi insha allah lii moo doon ñaareelu yoon mu ñëw léegi nag ñett mujjeel bi moo ci des muy mille deux cent huit yan nag waaye lépp luñ ci boonoon a wax waxoon nañ la ko léegi nag len dong buñ la waree xanaa lekkaale bi mu am ak suñu bunt bi mooy am doole julli te ñu war ko Euh, nekk digle buñ déglu ñu war ci woo sàmmoo teeg juróomi julli mooy yonent bi alayhi salaam bi mu yónnee Seydina Muaaz ci ñoo xam ne waa ahlu kitaab lañ mu leen di woo li mu leen jëkkaw comme xadiis yi fi romb rek shahaadatayn ndax ñooy ñooy li nga xam ne ñoo jiitu lépp waaw bu dul bu ñu fi newul dara du am waaw te dara manula am saa ñoom boo leen woowee ci lool bañ nangu la loolu mu ne fa alimhum anna allaha qad iftarada alayhim xamsa salawaatin fii kulli yawmin wa layla waaw xamal leen ne borom bi farataal na ci seen kaw juróomi julli yi nga xam ne kon muhafaza gi moo bëgg ko muhafaza moo tax borom bi sopp gum ko sopp moo tax mu farataal waaw xéewale gum ñu bëgg xéewale nag moo tax mu woyofal ko ba pare def ci waame yoo xam ne defu ko feneen waaw gis nga ni ñuy tuuti noonu juróomi julli amul comme ni ma la ko waxoon fan yee amul benn leer amul benn waanee ngëneel buy tukkee ci geneen jaamu yàlla bu ëpp julli amul te boroom bi gis nga ni mu ko woyofale ba pare def ci dëxëñ ci loo xamante ne dëxëñu ko feneen kon nag julli mooy mooy bihaarul anwaar waaw géeju leer yi waaw océan yi nga xam ne amuñu amuñu tàmbali amuñu fin waaw ci biir julli nga koy nga koy daje